ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim in takfuruu fa inna allaha ganiyyun cankum wala yardaa licibaadihi alkufr wa in tashkuruu yardahu lakum wala taziru waasiratun wizra uxraa summa ilaa rabbikum marjicukum fayunabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun innahu alimun bi daati sudur kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñaareelu laaya bi mu ne in takfuru bu ngeen weddee dee fa inna allaha yëg leen ne yéen quraysh yéen ñi nga xamante ne nit ñi ba àddina bi tukki ñi alquran dikkal lislaam dikkal leen yëg ne bu ngeen weddee boroom bi tabaaraka wa taala fa inna allaha yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala de ganiyun ankum mooy ki nga xam ne moo doylu wóllif leen bu kenn yaakaar ne sa lislaam gi nga nekk yow borom bi tabaaraka wa taala ngay yokk dara waaye it bul foog ne sa weddi gi nga weddi moos daa am loo koy wàññi déedéet borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki doylu soxlaalul mbindeef dara wala yarda li ibaadihi al te moom nag borom boo bale moom gërëmul ci jaamam yi nga xamante ne nii ñooy jaam yi al gërëmul ci ñoom ñu nekk ay yéefér ak kéefér de wa in tashkuru waaye bu ngeen santee nag yardahu lakum dina gërëm li ngeen xam ne mooy seen sant googalee ñeel leen defal leen ko lépp mu yoy xéewal pour yéen wala taziru waziratun wizra te amul kenn koo xamante ne nii aji yenu koo xam ne dina yenu yenuy keneen mooy ne amul kenn koo xam ne bu yawmal qiyaamee ñëwee dina ñëw moom di yenu bàkkaaru keneen déedéet summa ginnaaw gi ilaa rabbikum ca seen boroom marji'ukum mooy seen delluwaay de fa yunabbi'ukum bu ngeen ñëwee foofule nag mu daal di leen xabaar bima kuntum ta'maluuna ci li nga xam ne moom ngeen doon jëf fii nii ci kaw suuf innahu dëgg-dëgg moom seen borom boobale alimun mooy ki nga xam ne mooy aji xamaakoon la bi daati suduuri li nga xam ne moo nekk ci dënn yi mu ñu boroom fii ci kaw dane kon moom gërëmul wala yarda li ibaadihi al kufr mooy gërëmul ngir ci jaamam yi li nga xam ne mooy ak kéefér lii mooy li nga xam ne moom la waa ahlu sunnati wal jamaa di mbooloom ñi nga xam ne ñoo topp sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg tànkam fi mu ko tegoon ak saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen gannaaw di wax ci boroom xam-xam yi radiyallahu ta'ala anil jamii mooy ne boroom bi dafa am li nga xamante ni mooy li mu gërëm ak li mu namm mooy ne loolu mën naa wute ar-ridaa al iraada mooy ne borom bi tabaaraka wa taala li mu wax nii loolu la mooy ne wala yarda gërëmul li ibaadihi am na ku mel ni mawlaana ibn Abbaas abbas radiyallahu anhuma mu ne gërëmul li ibaadihi jaamam yi nga xam ne ñoo ko gëm gërëmul ci ñoom li nga xam ne mooy ak kéefér waaye ñeneen ñi dañ ne loolu ci la waaye it mooy ne jaam yépp borom bi gërëmul ñuy ñu ak kéefér ci ñoom waaye nag namm nammam gu juutu gu jiitu moom moo nammoon këne yéefér dina am ci kaw suuf comme ni mu ko waxe comme ni ñu ko gisa woon ci suuratu taghabun ne moo leen bind def ci yéen ñoo xam ne way gëm yàlla ak koo xamante ni yéefér la namm-nammam te amul dara mooy mooy rek diggante al amru ak al iraada diggante li borom bi di joxe digal comme bu ne yéen gëm leen yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum yéen nit ñi ragal leen seen borom boobu bi muy wax ñoom abu jahlin ñoom abu lahab ñoom ñépp ñu ngi woon ci biir ak ñoom sayyidna siddiq ñoom ñépp la wax ak képp kuy mbindeef rek ragal leen seen boroom loolu mooy la boroom bi joxe ndigal waaye est-ce que loolu ndigal googu mu joxe na ragal leen ma est-ce que namm nammam loolu la mooy ñépp a koy ragal déedéet namm nammam mooy dina am ci ñoom ñoo xam ne ay jullit la ñuy ñoo xam ne ay yéeféer lañuy doon mooy borom bi la am yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi am ci kaw suuf bakkaar yooyu yëpp du lu mu gërëm du loo xamante ne nii mooy dafa bëgg yooyu noonu xew fi ci mooy ñu sax fi nekk noonu déedéet waaye namm nammam mooy lan mooy nañ fi nekk ndax borom bi dafa am yoo xam ne moom bëggu leen lu mel ni safara bëggu ko bokkaale yàlla bëggu loolu lépp bëggu waaye nag ci namm nammam moo dogal lii moom dina fi am ci kaw suuf loolu nag lu ama am solo la mooy lii nii diggante bu borom bi nee. mooy def leen lii wala bëgguma lii gis ko ak li nga xam ne moom ci namm-nammam ci namm-nammam gu jiitu loolu la dogal ne même bu dee ne lii nag mooy am voilà loolu loo am am solo la moom lay wax fii nag ne kon gërëmul ci yéen ak kéefër waaye nag dina am ci yéen jaamam yi ñoo xamante ni nii namm nammam gu jiitu mooy ne ay yéefër la ñuy doon comme li mu waxoon ne maa bind asam ja àjjana ak safara tibb ay mindeef sànni ci bii ne dugg leen fële xuluudul ngeen sax fa wala ubaali te faalewu ma dara amul kenn ku ma naan lan moo tax nga dugal ñiy fële dugal ñeneen ñi foo fële tamit beneen côté bi ne leen xuluudun sax leen foo fële wala ubaali te moom faalewul dara suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ne mu ne wa idaa massal insaana durrun bu gis nga nag nit ki rawatina muy yéeféer bi ida massa bu ko laalee al insaana moom yéeféer bi nit kookale durrun li nga xam ne mooy ak ñàkk ak lor daal di koy dallan lay def daa rabbahu nga gis ko jamono yooyu muy woo boroomam di ko wéetal nga gis ko léegi moom ci jàkka yi rek lay ne waaye da ngay gis ne jikko ji am nañ bari ñoo xamante ne nii mooy man nañ ciy gis seen bopp këne ay jullit lañu waaye nag mooy jikko ju mel nii lañu yor wa iyaadu yal nañu ci borom bi tabaaraka wa taala daal di fóot mooy ne ko lu bon loo xam ne lu metti la dak ñàkk ak li nga xamante ni ñu daq ko fa mu doon liggéeyee wala lam amoon lépp ay bag ay magasin yam yoroon takk lool dal ko nga gis nag daa rabbahu nga gis ko nag muy wéetal boroom bi di ñëw ci jàkka yi bu dee jullit la ngi ñëw nag ci jàkka yi di sellal li gaa yi di wax nga xam ne lépp loo gis lu baax da ko fay gis fa ñuy jànge xam-xam nga koy gis mu ciy sonn waaye di ñaan boroomam moom la doon wax naan fazu du'a in arid moom la doon wax comme ni ñu ko gisa woon génnoon mu ne muy ñaan boroomam muniiban ilayhi di dellu nag ci moom nga gis ko rek tout le temps mu ngi ci jàkka yeeg ñaan yi naan moom kay boroom di tabaaraka wa taala kesee fi ne summa idaa xawwalahu ni na ginnaaw gi ko lool nag dalee mu nekk ci ñaanam yoo yëleeg sellal góogale bu ko boroom bi joxee daal di koy wutale loolu jox ko daal di koy jox moomale ko ni'matan xéewal goo xamante ne nii moom la ko defal ay xéewal nag mu jotaat la nga xam ne dañ ko force boo xam ne liggéey boo xam ne sax moo gën moom jóge woon wala magasin am ya tàkkoon borom bi defal ko loo xam ne sax moo gën yoo yële wala suufam sa sa mu amoon ay nangu ko ndax luubal nañ ay kayitam ñu jox ko suuf yu ëpp yoo yële wala leen xéewal nga xam ne nag ci borom bi la tukke lan lay def nasiya mu fàtte ma kaana yad'u ilay mu fàtte borom ba nga xamante ne nii moom la doon woo doon ko jaamu démb doon ko sellalal mu fàtte ko waaye nasiya mu fàtte maa la nga xam ne kaana yad'u ilayhi mooy mu bàyyi fële day koy fàttelu ndax moo ko tay dee nasiya mu bàyyi maa la nga xamante ne kaana yad'u ilayhi ñaanam yooyu gu gaar goo gële mu doon def di ci dëkk di dem ci jàkka yeeg fu ne mu dem fa bu dee jullit la bu dee yéefér la moom da gis mu jekki moom léegi naan voilà on va gis nga coronavirus bi mu xewee tubaab yu bari yéefér yu bari dañoo mujj naan waaw ñoom léegi dinañ reconsidérer waat xoolaat seenu dund mooy ne kon ndekete fii daal nekk fi daal moo mel ni patron bee la moom di la def ji dëkku dund bi daa am beneen sens beneen maanaa bu am solo boo xam ne moo ci nekk kenn dootuma def loo looti yëfu jaan yi loolu la ñuy wax waaye gis nga bu corona bi commencé jeex dellu ci li nga nekkoon mu ngi mel ni corona ma su fee am mooy bu te lool kat mooy mu ngi fi ba léegi waaye cas yi ñooy wàññeeku kese gars yi nekkaat ci seen caaxaan yañ ne woon ñu ubbi waat dansini yi discothèque yi daal di ubbi xumbal gi daal di demaat nga gis yépp commencé waat mu mel ni kat du ñoom démb bu ñoo doon wax naan même bu ñenn ñi bu ñu waxul mbiri yàlla sax dañ doon wax ne ñoom dinañ seetaat ni ñuy dundee voilà waaye yooyu yépp borom bi nga xam ne ala ya'lam man xalaq kan moo ko gën a xam moom mi nga xam ne moo bind moo ñu koy wax ne nit ñi noonu la ñu mel ne moo tax képp ku yaakaar ne yéeféer gis nga natt yu rëy gii di coronavirus gii tax nañu génn ci dara ci luñ nekkoon bu jiitu mooy yow comprendre te yow dafa mel ni xamoo alxuraan de kon mu ne summa ginnaaw gi daa xaw wala xawwalahu bu ko joxee nag moomale ko ni'matan xéewal minhu gu tukkee ca borom bi tabaaraka wa taala nasiya mu bàyyi maa borom ba nga xamante ne nii kaana yad'u ilayhi maa mooy alladi lay yor naanaawu alladi mooy ka nga xam ne waaye da yor maanaawu man ka nga xam ne alladi kaana nekkoon na yad'u ilayhi doon ko woota doon ko sellalal min qablu lu jiitu ne xéewal gii di ko dikkatal de wa ja'ala lillahi andaada muy utal nag borom bi tabaaraka wa ta'ala ginnaaw bam dajaatee xéewal yu rëy yooyu an andaadan ay ndend bay ndend ci lan nit ñi diwa tax ak man tamit bon c'est vrai que ba ma nee ci galère bi j'ai tout j'avais tout faire quand même pour en sortir quoi pour génn ci tamit defoon naa ko quoi fàtte ne moom kat mu nga doon ñaan borom bi saa su ne di dellu ci moom ci xolam ak yitteem ak lépp. foo ko fekk loolu la doon def jamonoy metti waaye bi mu neexee mu daal di bëgg suul li nga xam ne mooy côté borom bi tabaaraka wa taala loolu moo tax ñu du ko kaafir mooy ki nga xam ne day suul xéewal gañ ko defaloon du ko reconnaître kon nag wa jaalam def lillaahi ñeel boroom bi tabaaraka wa taala andaadan ay ndendal yu dil la ngir mu sànk nit ñaan sabiilihi ci yoonu boroom bi gëmloo nit ñi ñeneen ñi way ñàkk ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci problème tamit ne leen nag bu leen man xool leen ci man gis nga man nekkuma fi woon comme ñi ngeen di def naan ay jàkk yi ay kii nii di rëb non man gis nga ba ma tollee ci yéen comme li leen dal ci mettit mooy dama ñafe j'ai tout fait j'ai man damaa sonn ñàkk ngir def lépp voilà ngir am affaire bi da ngay xam ne yow mbir mi sa sa entretien la sa destin nekk fàttaloo nit ñi bëgg sànk nit ñi an sabilihi ci yoonu borom bi tabaraka ku mel noonu nag suñu boroom ne qul yow wax ko seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam tamattaanee ko waajoo jële way bànneexul bi kufrika ci sa kéeféer gii mooy liñ la jox li la jox li la dese ci sa dund lu tuut li nga xam ne dafa tuuti woon waaye lu tuuti nga ñëw dundaat mu gën tuuti kon nag tamatta kon xéewlul te bànneexu bi kufrika ci sa kéeféer gii dee xalilan ti la dese ci dund lu néew innaka dëgg-dëgg yow boo deewee min ashaabin naari boo deewee ci nii